acuudu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin almabuusi raxmatan lilcaalamin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 wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu at ak benn ginnaaw li nga xamante ne mooy ci gàddaayu yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ñu ne woon ginnaaw génnuk àddina gi bi nga xam ne ci la demee ar-rafiqul a'la ba nekkoon ci wàllu sang geeg càngaay geeg ak war ko jébbal borom bi tabaaraka wa ta'ala loolu gisoon nañ ci jotaay bi weesu ana lan lañ ko sànge moom salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi mu nekk ci ñetti yére yoo xam ne biidin saxuliya biidin saxuliya laysa fiiha qamiisun wala imaama yére yu weex yu weex fi thalathati athwaabin yamaniya biidin saxuuliya min kursufin laysa fihinna qamisun wala imaama muy ay làmbaay yoo xam ne yu weex lañu ci coton yoo xam ne kojog yaman saxuliya nekk leeraay weexaay bi mooy weex tàll la waaw weex tàll wala saxuliya wala suxuliya kojog fi nga xam ne mooy saxul di benn gox ci goxu yaman yi laysa fihinna qamisun wala imaama xamiis amu ci waaye it imaama amu ci mooy mantu amu ci benn xamis newu ci waaye it kaala amu ci woon te lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ak contrairement ak yi naan wa burdun xabira wa burdun wa burdun xibara comme ni ñu ko gise woon fii sawbayni saxuuliyayni wa burdin xibara ak yeneen yi wax lu wute gi yépp ak li nga xam ne moom la al imaamu nawawiyu raxmatullahi alayhi waxoon ne al imaam abu xanifa wa kadalika al imaamu malik bnu anas imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhuma ñoom noonu lañ ko gisee noonu lañ firee mbir mi ne ñetti yére yi mooy dañ cee limaalewul xamis bi ak kaala gi siinoo ci lañ waxoon nañ li gën a dëgër mooy ne loolu bokk ci woon amul woon xamis comme ni ko sayyidatu Aïsha leerale waaye wala imaama amul woon it li nga xam ne mooy imaama comme tamit ni nga xam ne noonu la ko as-sayyidatu Aïshatu as-siddiqatu binti siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma daldi woon leerale waaye it burdun xibara bokku ci muy burdu boobu nga xam ne mantu boobu nga xam nga ne muxattat la mooy muzayyan mooy boo xam ne dañ ko taaral du mant bu weex tàll waaye dafa am ay taar-taar yu ci am waaw mooy xibara day am quelque ornement mooy quelque rafet-rafet yu ci yuñ ciy def ci yére bi te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme li seydina anas ibn malikir radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi woon wax ne li nga xam ne mooy kaana ahabbu allibaasi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne mooy yére bi dàqoon bi dàqaloon yonent bi salawaatullahi li nga xamante ne nii mooy alxibara mooy yére bi nga xamante ne nii day nekk muxatat mooy day am ay quelques rafet rafet yuñ ci def mu nekk mantu boo xam ne nee na lool moo dàqaloon yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi aa moom la xadiisu kii bi doon wax euh, seydina abu muusa abdallah ibn qays al-ashariyu radiyallahu taala anhu bi nga xam ne ci la doon jàng alquraan seydatu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi alxadiisu rawaahu aljamaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam romb ci jàkka ji dégg ko muy jàng alquraan moom mi nga xamante ne nii mooy seydina abdallah ibn qays mu àndoon ak seydatu aysha ci guddi gi ñu taxaw di déglu déglu déglu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne kii de jox nañ ko min mazamiri ali daawud am na beneen xadis boo xam ne nawul ci eh, saxiix yi ak bim ko waxee yonent mi alayhi salaatu salaam benn benn ko yaa aba muusa law ra'aytani albaarixa wa ana astami'u ila qiraa'atik fa wallahi laqad utiita mizmaaran min mazamiri ali daawud aw kama qaal lu mel noonu la ko yonent waxe ne ko yow aba muusa al yu radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ne ko boo ma gisoon ma doon déglu biig sa njàng mi nga doon jàng alquraan fi nga xamante ne nii mooy ci guddi gi ci jàkka ji mu ne ko boo ma yow ne ko nag yow waat naa ci yàlla ne jox nañ la baat yu neex yooyu nga xam ne moom la seydinaa daawud alayhi salaatu wassalaam doon jànge alquran mooy ba doon jànge zabuur baatam bu neex boobale nga xam ne lahul yadul ulya fi xusni sawti nabiyullahi daawud ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam bur yàlla mayoon ko ci bii baat bu neex boo xam ne maasha allah nabiyullahi daawud alayhi salaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne seydina abu muusa yow de jox nañ la ci baat yu rafet yooyu mooy baat bu xusnul sawti la la la la la tashbiih ak mazamiiru ali daawud mazamir waaw baat bi ne mu neexe woon mu ne ko bu ma ko yëgoon ne yaa ngi may déglu de la xabartuhaa laka la xabartuhaa laka taxbiiraa bu ma yëgoon na yonent bi aleyhi salaatu salaam yaa ma doon déglu konoon de la xabartuhaa laka taxbiiraa konoon te kon dinaa la ko gën a rafetal mooy yal muzayyan mooy yal mooy loolu ci la xibara gi ñoo bokk rasin muy yére mantu boo xam ne dees koy taaral waw loolu waaye loolu noonu mooy yonent bi alayhi salaatu kenn sàngewu ko woon loolu comme ni ko as-sayyidatu Aïshatu radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha daldi woon leeral ñu naan tamit burdu burdu benn burdu najraaniya wala yére yoo xam ne najraaniya loolu it laysa bi saxiix wa qad dhakarna hadhihi riwaaya fi al xalqati eh, al maadiya wa kadhalika ñi naan burdun ahmar yooyu it loolu lépp dara dëgëru ci li dëgër mooy li sayyidatu Aisha wax ñetti yére waaw ñetti yére fii thalathati athwabin yamaniya baydin sahwliya min kursufin laysa fihinna qamisun wala imaama wala kon gisoon nañu kon càngaay yonent bi aleyhi salatu wasalaam loolu mooy gën ci càngaay loolu loolu règle la boo xam ne foog naa ñun léegi xam nañ ko bu yàgg mooy lépp loo gis ci jamono ju nekk moment bu ne instant bu ne la ci suñu boroom tànnal yonentam bi ndawam bi sallallahu alayhi wasallam moo gën waaw yow wala yaghurrannaka anna al jami'u yaf'aluna ghayra waaw <laughs> loolu bu la bu la waran kene li ëpp nag ci nit ñi defuñu loolu wala boog li ëpp ci ñi nga ñi nga jàppee sëriñ wala ñi nga jàpp na ñi ay waliyu lañ wala sax nekk nañ ko waaye mooy nekkuñu vraiment àgguñu fi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy kojoo yonent bi alayhi salaam dëgg-dëgg waaw loolu noonu bu la lor ndax waliyu mën naa def lu wuteeg ni mu nga xam ne noonu loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaam mais moom du ko def di tay ne lii la mu koy def sinon nan la mën a nekk parandoo yàlla ah li mu xam ne lii la yàlla soppal yeneen tam bu xam ko ba pare alayhi saabu def le contraire non mais loolu ngàntum la moom mais man mi xam ne nag a ah, lii wute nag li nga xam ne nag mooy xayrul hadi te mooy hadiyu sayyidina Muhammad alayhi salaam bu boobaa man duma ko topp ci loolu déedéet man suñu uswa bi ñu suñ boroom wax joxoñ ñu ko mooy sayyidina Muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam kon nag ginnaaw càngaay gi ginnaaw càngaay gi léegi nag ñu war a dugg nag tey insha allahu taala ci wàllu jullee gi gis nañ sang gi càngaay gi gisoon nañ tamit yi doon wax ne udri ja fii idra mooy e, dañ ko cee lëmës mooy yenn yére yi nga xam dañ ko cee lëmësoon ngir fendil ko après daal di koy defal ñetti yére yii waaw yooyu it ah, yóbbu na ñenn ci ñu foog ne loolu ñu naan udrija fii idraja te yooyu noonu da cee ci ci càngaay li mais bokku ci mooy dañ ko cee defoon ngir ah mu daal di e, wowal tooy tooy na sàng gi après ñu dool di koy defal lële mooy lëmas udrija fii idraja ñu lëmas koor bi noonu loolu dañ ko dindi ci yi nga xam ne mooy bu ci nekk xibaraak yooyu yëpp dañ ko mujj dindi comme li nga xam ne noonu la ko as-sayyidatu Aysatu binti Siddiqi radiyallahu taala anhuma leeral woon léegi nag tey ñu war a continuer insha allahu taala ci léegi jullee gi nan la fa demee woon moom al imaamu Ahmad ibnu Muhammad daal na koy solo comme ni euh, borom majma'u zawaid al imaam al haythamiyu rahmatullahi alayhi mu ne mu ne rawaahu ahmad wa rijaalu ahmad wa rijaaluhu rijaalu saxiix mu ne al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo te waaye nag riwaayu imaamu ahmad yi mu ne euh, góor ña fa nekk te bi góor ñu ñu dëgër lañu naka noonu al imaam ah, Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri rahmatullah alayhi borom at-Tabaqaat daal na ko indi ci yoon yu bare baree bari don yoonu al imaamu Ahmad biñ la tudd léegi bi borom al-Majma' di tudd léegi ah. al imaamu Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi tamit daal dina koy tudd. waaye bi sanadin da'if léegi nañ commencé riwaaye al imaamu ibnu isxaaq rahmatullahi alayhi ginnaaw bi nga xam ne ci lañ sàng yonent bi alayhi salaatu wassalaam sàng ko al ibn abdillah mu ne wa haddathani te ibn abdillah di kii mooy ban husayn ibn abdillah mooy Xusayn ibnu Abdillah ibnu Ubaydillah ibnu Abbas al Xusayn Xusayn ibnu Abdillah ibnu Ubaydillah ibnu Abbas waaw nga surtout Ibn la waaye dëgërut laysa bi moom moom da'if la moom lañ la waxoon keroog gën a riwaay imaam ibn Isxaaq bi bi nga xam ne ci la doon tudd Abu Bakr ki euh, càllale càllale bi mu doon tudd boole ko ci te na ne la woon ñaari sëriñam yi kenn kee dëgër ah waaye bu dee Xuseyn mi laysa bi saxiix waaw laysa laysa bi qawi laysa bi daaka al qawi waaw ah, Abdallah muy eh, eh, kii al Xuseyn ibn Xuseyn ibn Abdillah ibn Ubaydillah Hmm? riwaayaam wérul waaw riwaaya parce que moom da'iful xadiis moom lañ la waxoon ne xam nga keroog imaam ni sax bi mu nettali woon Abdullah ibn Abi Bakr ak Xuseyn ibn Abdillah ma la bu doon kenn bu doon Xuseyn rek du wér parce que moom da'if la moom mii boo fàttale ko mais yàgg na doon naa la fi wax benn bés ne la <laughs> nekk surtout boroom xam-xam taxul nga nekk boroom xam-xam mooy fi fii sa maam tolloon wala sa baay tekkiwul man sëtam laa kon man ñoo bokk daraja déedéet waaw benn la rek sa baay nekkoon sëriñ tekkiwul na yow sëriñ al-Husayn ibn Abdillah bi doon nañ la wax ne mu ngi nii sëtu Mawlana ibn Abbas la radiyallahu anhuma te teewul ah te teewul que ne ah moom da'if la da'if al-hadith waaw léegi wéy le problème mooy bu waxee bu nettaleeb ab ab xadiis boo xam ne moom mu ngi ci kenn du téye xadiis waaw lu dul leneen lu ñëw di wane ne xadiis bii baax na sinon bu dee moom kese la kenn du jël li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, ab xadiisam moom Xuseyn ibn Abdillah ibn Ubaydillah waaw kon sët la ci al Abbaas mais dara waaw <laughs> ah, kon mu ne kon imaam ibn Isaaq haddatha surtout al sut la Abbaas mais Ubaydillah moo ko jur xam nga doomi al Abbaas ibn Abdil Muttalib yi amoon na ci Ubaydillah ak Abdallah ibn Abbaas Qutham al Fadl ak ñoo ñële oui là ah, léegi euh, kon nag affaire bi loolu la moo tax moom moo tax xadiis bi daif waaye nañ ñëw ci loo xam ne dina ko euh, lay dëgëral xadiis bi malgré malgré tout insha allahu insha allahu taala kon mu ne wa xaddatani nettali na ma imaam ibn Isaaq Xusayn ibn Abdillah an Ikrima mu jële ci Ikrima mawla ibn Abbaas radiyallahu taala anhuma wa anhuma wa ardaahuma léegi lan la mawlaana ibn Abbaas wax mu ne lamma maata ah lamma maata bi nga xamante ne ci la génn àddina rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama bi nga xam ne ci lay ndawal yàlla li génne àddina udxila ar-rijaalu fa sallu alayhi bi ghayri imaam arsala ah dañoo dugal nit ñi ñuy dugg ñu dugg ngir julleeku fa sallu alayhi bi ghayri imam mais nag mooy biñ diñ ko sange ba sànkot ñu teg ko noonu am na riwaay yu ne ci laltu gi lañ ko teg ci lal gi bu ko defee euh, après ñu ñëw di ko jullee waaye par mbooloo mbooloo waaw bi ghayri imamin arsalan amul woon nag ku jiite comme ni nga xam ne noonu lañ xamee ne par exemple kenn kiiwee génne àddina ni ngay gisee am kuy jiite mooy day koo xam ne moo jiite imaam bi moo jiite julli julli néew gi mais yonent bi alayhi salaatu salaam biñ koy jullee kenn jiitewul ay mbooloo mbooloo lañ doon def dugg ku nekk julli ñaanal ko hein daal di génn waaw mu ne góor ñi la njëkk a dugal nag xatta faraxu ba ni ñuy paree summa ginnaaw gi udxila nisaa ñu dugal jigéen ñi ah, riwaay bi newul ci kii de newul ci siratu ibn Hisham ci eh, dalaa'ilu nubuwwa moom moo ko indi voilà jaaral mu jaar ci yoonu al imaam ibn Ishaq voilà parce que imaam ibn Ishaq dafa indi li tegu ci suite li même tàllale bi mu jaar ci Husayn ibn Abdillah an Ikrima an ibn Abbas loolu la voilà afwan léegi kon mu ne moom mawlaana ibn abbas radiyallahu anhu ma wa ardaahuma wal xadiis da'if inda al bayhaqi fi dalaa'il inda al bayhaqi fi dalaa'il mu ne ginnaaw góor ñi ñu dugal jigéen ñi fa sallayna alayhi ñu jullee yonent bi alayhi salaam mooy ñoom it amul imaam ku nekk day ñëw julli di dem julli di dem waaw dinañ gis yeneen riwaay yi imaam ibn Sa'd di eh, tudd ci at-Tabaqaat mu ne summa ginnaaw jigéen ñëw di xila sibiyaanu ñu daal di dugal gone yi fa sallu alayhi ñu jullee waaw xatta <laughs> riwaay bi wérul waaye mooy lii nii la deme wax nañ la am nay shawahid te rawaa al ahmad ken mbir mi nii la deme woon comme ni al imaam wax mooy arsalan kenn bi ghayri imaam ci loo xam ne amuloon imaam ah eh, léegi Eh, wa udxila sibyaan fa xale yi sax dañoo ñëw jullee ko summa udxila al abid ginnaaw gi ñu jugal jaam yi ñu ñëw jullee ko fa sallu alayhi arsaalan ñoom itam ay mbooloo mbooloo summa lam ya ummuhum ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahad kenn jiitewu leen amul kenn koo xam ne moo doon jiite ku ñëw mbooloo mu ñëw booy julli amoo amoo amul ay kii wa may jiite de ah non non ah. loolu la al imaam ibn Isxaaq foofu loolu la xoola al imaam ibn Sa'd rahmatullah alayhi ci at-Tabaqaat waaw ah. ah. sanad boo xam ne par exemple bii nii sanad bu baax la mu jaar ci eh, Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullahi alayhi mu ne e, lamma tuwuffiya mooy mursal la mais mursalu Seydina Sa'id ibn al-Musayyib e, e, naam saxiix même ñi bañ mursal sax al imaam ash-Shafi'i yu rahmatullah alayhi d'accord na ci marasilu al imaam Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullah alayhi <coughs> mu ne lamma tuwuffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wudi'a ala saririhi fa kaana annaasu yadxuluuna alayhi zumaran zumaran yusalluuna alayhi wa yaxrujuuna walam ya ummuhum ahad mu ne eh, bi nga xam ne ci lan ndawal yàlla li génn àddina moo ñu sang ko sang ko wudia ala sariire dañ koo teg ci lalam bi fa kaana annaasu nit ñi yadxuluuna alayhi zumaran zumaran dañ doon ñëw ay mboolooy mbooloo waaw comme <laughs> suratu zumar zumar mooy mbooloo jamaa waaw ay mboolooy mbooloo ah mu ne yu yusalluuna alayhi bu ku ñëw bu mbooloo bu dugg rek jullee ko mais sans mu am jiit walam ya ummoom ahad te kenn ci ñoom doonu loon jiite ke ca des waaw imaam ah, ah, ah, ibnu Sa'd soroon na ko beneen boo xam ne ci yoonu imaam Maalik la ko jële ci balaaxiyaatu imaam Maalik yi naan jote nañu ndax dane axbarana Ma'nu ibn Isa muy taalibe imaam Maalik bu mag boobu Ma'nu ibn Isa hmm? rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana Maalik ibn ko ki ko nettali hijrati ah annahu kene jote na ko anna rasulallahi alayhi wa këne ndawal yàlla li yàlla na buur yàlla julli ci moom tey sëlma lamma tuwufiya ba mu génnee àddina salla alayhi naasu afzazan laa ya ummuhum ahad waaw nit ñi dañoo julli ci moom ay mboolooy mbooloo mooy kenn par kenn mooy kenn du ñëw di jiite keneen waaw ah laa ya ummuhum ahad waaw kenn jiitewul kenn jiitewuleen waaw mu ngi noonu am na beneen bu mu tudd boo xam ne euh, càll yi yëpp ay marasil lañ yoo xam ne ya'uddu ba'daha ba'da mu ne axbarana yaqub ibn ibrahim ibn sa'd az-zuhri yaqub ibn ibrahim ñi ñooy surtout kii bi surtout seydna euh, abdurrahman rahmatullah alayhi an mu jële ci baayam di ibrahim ibn sa'd ibn ibrahim ibn abdirahman ibn awf rahmatullahi ala aljami an abihi kon mooy abihi mooy ibrahim an salih ibn kaysana mu jële ci sayyidina salih ibn kaysan rahmatullahi alayhi tudd nañ ko fan yëpp an ibn shihab moom it jarta wax annahu qaala moom mu wax ah mu ne wudi'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala saririn fa ja'ala ja'ala al-muslimuuna yadxuluuna afwaajan fa yusalluuna alayhi wa yusallimuuna laa ya'ummuhum ahad baat yëpp ñëw nañ afzaazan arsaalan zumaran ah gis nga mbir yi afzaazan zumaran arsaalan afwaajan afzaaza mu ne al Shihab az-Zuhriyu rahmatullah alayhi mu ne wudi'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala sarir yonent bi mu génne àddina dañ koo teg ci benn lal fa ja'ala al-muslimuun mooy lalam bi nekk sayyidatu Aïsha fa ja'ala al-muslimuuna yadxuluuna afwaajan nit ñi julli nit di dugg ci ay mbooloo mbooloo fa yusalluuna ñu koy jullee wa yusallimuuna laa ya ummuhum ahad waaw ñuy sëlmal mooy di julli tey sëlmal mooy di ñaan ñaanal boobu buñ pan ñuy jullee après ñaan ba après buñ pare dangay sëlmal mu jeex laa ya ummuhum ahad kenn jiitewu leen waaw mu ngi noonu mu ngi noonu indi na ci riwaay yu bari moom al imaam ibnu Saad raxmatullaahi alayhi waaw Ah. am na beneen bu mu indi bu jaar ci Affaan ibnu Muslim ak al Aswad ibnu Aamir ñoom ñaar ñépp ñu ne Hammaad Abu Imraan al-Jawni gis nañ ko fan yi moom it wa mu ne axbarana Abu Asim shahida dhalika mu moom Abu Asim mi fekkoon na ko mooy ab mu ne lamma qubida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ba nga xam ne ci ñu ci la yonent mi alayhi bi ko boroomam jëlee xaalu dañ ne kayfa nusalli alayhi dañu laajte mais ne naka la ñuy jullee ci moom xaalu am ñeneen ñi tontu ne udxulu min zaal baabi arsalan arsalan fa sallu alayhi waxruju min al baabi min al baabi al na eh, mu ne ñoo laajte mais nan lañuy ñuy koy jullee ah dañoo laajte am ñu ne non di ngeen koy jullee da dugg ci bunt bi par mbooloo mbooloo ku julli jàll ci beneen bunt bi waaw noonu lañ ko defee julli ci yonent jullee yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag affaire baa ko am na sax xadis boo xam ne walakin fiihi fii laysa laysa bi muttasil boo xam ne imaam ibn Sa'd indi na ko mu ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ndax ci Abu Haazim la yem rahmatullahi alayhi mu ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ah, bi ko borom bi jëlee muhaajiruuna yi ñoo njëkk dugg fawjan fawjan yusalluuna alayhi wa yaxrujuun summa daxalat al ansaar ala misli daalika summa daxala ahlul madina xatta idaa faragat ar rijaal daxalat nisaau fa kaana minhunna sawtun wa jazaa waaw li ba'di ma yaku li ba'di ma yakunu minhunna fa sami'na haddatan min min albayti fa fariqna fa kasat fa sakatna waaw ba ni muy jeex waaye laysa bi muttasil hadhihi riwaya waaw mu ne muhaajiruna yi ñoo njëkk a dugg après waa lansaar dugg après waa ahlul madina ñi nga xam ne laysu min al muhajirin wa laysu min al ansar ñu pare après jigéen ñi dugg après ñu dégg fa ay wax mooy rek jigéen ñi eh, seen façon jooyeeg mbir bu leen dalee nee ñu dégg benn ab ab ab lu riir lu yëngu ci kii bi ñu daldi ci ragal daldi tiit daldi nag ci lañu noppee waaye lii nii eh, eh, après yàlla imaam ibn Sa'd yeneen riwaay yim indi yépp ci imaam al-Waaqidi la jaar bi asaanida da'ifa waaye lii nii mooy li nga xam ne mooy li xew moo tax al imaam al xaafiz ibn kathir mu ne wa hada saniu boo demee ci al bidaaya wa nihaaya kantaama mu ne wa hada saniu wa huwa salaatuhum alayhi furaada waaw furaada wa ngoog furaada ñëw na lam ya ummahum ahadun alayhi amrun mujma'un alayhi laa xilaafa fii waaw mu ne eh, wa hada saniu gis nga jëf jii wa huwa gan jëf salaatuhum seen julli ji nga xam ne alayhi julli ji ñu jullee yonent bi alayhi salaatu wasalaam furaada def ko ay par kenn kenn mooy ay mbooloo mbooloo te kenn du jiite sa moroom lam ya um moom ahadun alayhi amrun mujma'un alayhi laa xilaafa fii lii moom ñépp dëppoo boroom xam-xam doo gis beneen boroom xam doo gis ku ñu naan boroom xam-xam laa wax de ku ñëw ne non non non yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn du ko woon noonu non no no kenn julleewu ko par mbooloo mbooloo te kenn jiitewul sa bopp doo gis ko wax lu contraire léegi nag mooy koo gis kon mu wax lu contraire rek yoboo nga bàyyi mu daanu te xam ne kii du woroom xam-xam waaw ak noo ko fonk fonk na xamal ne soit xamu ko léegi nag da koy fàttali waaye bu dee da koo fàttali wan ko mbir yi mu bañ ne kak kandaare ne moom dee en tout cas moom daal dara kooku dañ kooku waaw waaw kooku mooy laysa min ahlil ilm waaw <laughs> léegi nag affaire baa ngi noonu kon nii lañu ko jullee ah. léegi nag mu des ginnaaw bi ñu ko jullee denc gi nag waaw nan lañ ko denc loolu riwaayaat yi bari na ci al imaam euh, ibnu maaja rahmatullahi alayhi wa kadhalika al imaamu tirmidiyu ak imaamu ahmad rahmatullahi alayhim solo nañ côté bii nii xoolal ah al imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi abwaabul janaa'iz an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa fi dafni nabi sallallahu alayhi wa sallam haythu qubida waaw ndax loolu xam nga gisoon nañ benn wuute ci est-ce que dañ mooy bi mu génnee àddina est-ce que buñ koy sang dañuy dañuy dindi yére yi wala déet loolu ab wuute la woon ba ba ñu nelaw loo leen ci hadith sayyidatu Aïsha bi sanadin sahih ah après ñu dégg ab kàddu na leen non non sang leen ko ci kaw yéreem lool benn wuute la woon beneen wuute boo xam ne wuute nañ ko mooy fii nii ginnaaw bi nga xam ne ci lañ ko euh, mais boo demee ci boroom xam-xam yi. loolu mooy ci saxaaba yi laa wax de waxuma ci boroom xam-xam yi gis nga beneen wuute bu am seen biir ak même man nga wax sax biir saxaaba yi mais bokkul ak ña ko doon toppatoo mooy riwaayaat yi ci ñaata yére la yan yére lañ ko sànge loolu cooy ci boroom xam-xam yi ak riwaayaat sunoo saxaaba yi mais yenn yi wéruñu yi cëpp wéruñu yi wax lu contraire que lii bu dee yeneen yit wér nañ waaye xam nañ ne mbir mi li mu demee woon mooy li nax nit ñi comme li Sayyidatu Aïcha wax mooy ne loolu dañoo jëndoon yére yooyu indi ko mais faruñ ko ko daal di koy sànge kon wuute yi nga xam ne moom lañ soxla fii mooy gisoon nañ wuute fan lañ koy na est-ce que dañuy génne dañuy summi yére yi wala déet gis nañ ne loolu benn wuute la woon ah ñii ne woon waaw ñii woon déet ba nelaw loo leen beneen bi mooy bii mooy mais ginnaaw bi ñu ko jullee def lépp mais yonent ma lay sa sam fu ñu koy denc nag hein fan lañ koy denc parce que lool boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci kii saxaaba ya dañ ci wute woon am na ñenn ñoo xam ne dañ ne woon oh non kooku dañ ne yonent bi alei satu salaam dañ koy denc fi nga xam ne mooy baqiya ndax bari woon na lu mu fay dem di leen kii di leen euh, ñaanal ak yooyu te fa lañ denc jullit ñi waaw ñeneen wax ñeneen wax leneen leen wax leneen Seydina Siddiq di ñëw xoolal lool nag lañu al imaam eh, eh, fan lañ ko denc al imaam at-Tirmidhi di nettali ci bunt bi abwaabul janaa'iz bunt yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu eh, janaa'iz mooy yi jëm ci wàllu néew ak toppatooga an rasuulillahi te lépp ñu koy jële ci ndawul yàlla li salawaatullahi wasalaamuhu alayhi baabun buntu lii nag wax na imaamu Tirmidhi moom moo ko defal boppam waaw contrairement ak al imaamu Muslim baabun buntu maa jaa fi dafni nabi sallallahu alayhi wa sallam haythu qubid buntu bi nga xam ne mooy ñëw di wax ci dencug yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam haythu qubid fi nga xam ne fa lañ ko fa la fa génne àddina waaw voilà parce que ñenn ñi sax am nañu ne woon boo nañ ko yóbbu Makka ah. waaw Makka lañ ko yóbbu ñenn ñi ne Medina ñii ne Baqiya ñii ne am na sax wax bu mooy ci gis euh, lenn ci shuraax yi comme boo demee ci euh, jaami'u Tirmizi sunanu Tuhfatul Ahwazi rahmatullah alayhi mu ne am na sax ñu ne woon nañ ko yóbbu Baytul Maqdis waaw nañ ko yóbbu ba nga xam ne fala al Xaliil di maamam alayhi salaatu wassalaam di Ibrahimul Xaliil nañu ko yóbbu foofale waaw am na it beneen wax moo ci gis bu naan euh, Uhud yaakaar naa euh, parce que bari woon na lu mu fay dem di ñaanal waa Uhud ak yooyu wallahu ta'ala alam wasuñu kon al imaamu at-Tirmidhi yu ci ne haddathana Abu Kurayb mu ne haddathana Abu Kurayb kan lañ gis Muhammad ibn al-Ala ibn al-Hamdani al-Kufi rahmatullahi alayhi bokk ci sëriñ yi nga xam ne ñoom ñoom sëriñ waa kutubu sitta yépp lañu mooy eh, imaamul Bukhari imaamu Muslim imaamu Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ibnu Maaja rahmatullahi alayhim ñoom ñépp ah, ah dañuy dañooy dañuy eh, eh, dañooy eh, kii dañuy soloo ci moom voilà léegi mu ne haddathana kon Abu Kurayb mu Abu Kurayb mu kon wax nañ la Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani qaala mu ne haddathana nettali nañu Abu Muawiya Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum Abu Muawiya rahmatullahi alayhi an Abdurrahman ibn Abi Bakr mu jële ci Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Ubaydillah ibn Abi Mulayka al-Qurashi rahmatullahi alayhi al-Mulayki euh, mooy al-Madani euh, moom mi nag Euh, euh, moo tax nii euh, moom mii moo tax moom problème waaw bokkul ak ibnu abi mulayka de mais mbokkam la abdurahman kii abdurahman la ah bokkul ak ibnu abi mulayka dinañ la wax léegi ibnu abi mulayka mooy kii ci tegu waaw ah an abdurahman ibnu abi bakr moom mii an ibnu abi mulayka voilà mooy dinañ ci ñëw léegi kon e, mooy Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Ubaydillah ibn Abi Mulayka moom mii moom da'if la voilà moo tax ku mel ni e, kii e, Yahya ibn Ma'in mu ne kii da'if la waaw Imaam an-Nasaa'i mu ne laysa bi thiqa kii nii al-Mulayki al-Mulayki lañ koy wax al-Mulayki mi laysa bi laysa bi laysa laysa bi thiqa mooy wóoru waaw moom moom du ko dëgër moom waaw waaw ñenn ñi ne munkarul xadiis ku mel ni ñoom al imaam Ahmad imaam az-Zahabi mu ne da'if kon moo tax al imaam al al xaafiz Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib mu ne da'if ah kon moo tax xadiis bi nii laysa bi saxiix an Abdurrahman an ci Abdillah bu ko bo bu ko bu ko jaawale ki ci kaw ba bul gis ibn Abi Mulayka rek ñoom ñoom Judaani waaye ndax seen maam seen maam muy abdallah kii abdallah ibn ubaydillah ibn abdillah ibn abi mulayka di zuhayr ibn abdillah ibn judwana voilà at-taymiyu al-qurashiyu at-taymiyu voilà moom male ay mbokk la ñoom ñaar mbokk al-mulayki voilà ñoo bokk ibnu abi mulayka moom male mais ibn abi mulayka mii nag moo nekk mooy mooy moom mooy rijaalu saxiix moom mii Euh, kii nii moom moom moom ngay fekk ci moom lañ gis fan mooy taalibe sayyidatu Aisha bi waaw moom mii la waaye moom mii nag bu ko jaawale kële waaw ibnu abi mulayka kële kële mooy abdurrahman ibn abi bakr moom moom moom al mulayki lañ koy wax kii nag ibn abi mulayka moom mooy al ahwalu abu bakr voilà rahmatullahi alayhi al ahwalu al qaadi al muaddin rahmatullahi alayhi an Aysata mu jële ci as-Siddiqatu bint Siddiqi ibn Abi Quhaafata radiyallahu anil jamii' annaha qaalat lamma qubida rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ixtalafu fi dafnihi fa qaala Abu Bakr radiyallahu anhu sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an ma nasiituhu qaala maa qawada allahu nabiyan illa fi lmawdici alladi yuhibbu an yudfana fiihi ah idfinuuhu idfinuuhu fi mawdici firaashihi waaw waaw ah, léegi ah, kii mu ne ah, mu ne sayyidatu Aysha mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi bi nga xam ne ci la génn àddina bi ko boroomam jëlee dañu ne ixtalafu fii def ne ah dañoo wute dañoo wute fi nga xamante ne nii dañoo wute ci euh, ni ñu koy fi ñu koy denc waaw dañu wute ana lañ koy denc comme liñ la wax sànk ñi ne baytul maqdis ñi ne makkatal mukarrama ñi ne eh, noo baqiya waaw am na sax ñu ne nañ ko def ci minbar bi mooy minbaram bi nañ ko suul foofu am ñu ne noonon mooy fi muy doon taxaw nañ ko suul foofu Seydina Siddiq ne eh, fa qaala abu bakar seydna abu bakar radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne sami'tu min rasulillah man as-siddiq di dégg naa ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam shay'an ma nasiitu mbir moo xam ne duma ko fàttewuma ko qaala mu ne lii la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax maa qabada allahu nabiyan illa fi l mawdi fii yàlla jëlul benn mooy faatul benn yonent alayhi salaatu wasalaam lu dul ca bërëb ba nga xamante ne fa la bëgg yonent boo bële moom la bëgg ñu suul ko fa waaye it mën na tekki ne de toute façon benn la <laughs> waaw mooy mën na tekki ne faatul benn yonent lu dul moom buur yàlla ca bërëb ba nga xam ne moom buur yàlla moom la bëgg ñu denc fa yonent boobale ma qabada allahu nabiyan illa fi l mawdi'i alladhi yuhibbu an yadd an yudfana fiihi mooy buur yàlla ji faatul benn yonent lu dul ko faat foofu la bëgg ñu ko wala rek nga benn yonent lu dul yonent boobu foofu ko buur yàlla faat mooy fa mu bëgg ñu denc ko lu mais benn la ndax ñoom li leen di laa laa yurdihim illaa ma yurdillah waaw ñoom wamaa tashaa'una illaa yasha Allah ñoom ñoo ko incarné dëgg-dëgg waaw mooy ñoom loo gis mu neex buur yàlla rek jëlal sa loxo dugal ci taal ne neex na neex na yeneen ci yonent yi alayhimu salaam ak képp koo xam ne nit ku baax nga waaw ci ay critère am pas critère en tant que ñun ni ñuy jàppe nit ku baax déedéet ah kon mu ne loolu la kon nag mu ne leen idfinuhu fii mawdi'i firaashi kon dell leen ko denc leen ko fi lalam bi nekk mooy fi mu fi mu génn àddina foofu ngeen di gas ci suuf daal di ko fay denc moo tax xadis bi wérul moo tax imaam at-Tirmidhi at-Tirmidhi mu ne hada xadisun garib wa Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Mulayki yudaafu min qibali xifdihi wa qad ruwiya hada al-xadis min gayri hada al-wajh fa rawaahu ibnu Abbaas an Abi Bakrin an nabi sallallahu alayhi wa sallam aydan mu ne imaam at-Tirmidi mu ne xadis bi haaza xadiisun gariib bi mu ko soloo mu ne xadis bi moom xadis bu tumuranke la waaw wa Abdurrahmaan ibn Abi Bakr al-Mulayki yud'afu min qibali hizbihi mu ne Abdurrahmaan ibn Abi Bakr al-Mulayki moom lañu gis sànq yu yudaafu ku ñuy eh, feebal lañ ku ñuy def feeb mooy ku ñuy eh, néewal doole ci wàllu xadiis min qibali hifzi lu tax moom xadiisam dëgërul mooy côté moo ak mokkalam moo des lool waaw wa qad ruwiya hadha al xadiis mu ne te soloo nañu xadiis bii nii min geyri hadha al ci yeneen yo bokkul ak eh, wàllu wi fa rawahu ibnu abbas al imam ibnu siddiq jële ko ci seydina abu bakr as-siddiq radiallahu taala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam riwaayé boobu nag dafa gudd de imaam ibnu maaja soloo na ko mooy riwaayé bi muy wax nii ne e, e, imaam ibnu abbas soloo na ko waaw loolu e, imaam ibnu abbas imaam ibnu maaja soloo na ko ci xadiis bu bu gudd gudd waaye xadiis bi mooy bu dee càllaleem wérul waaw mais li muy nettali ci biir ndax mooy mooy mooy mooy biñ la wax sànq mooy mooy xadiisu ibna ku euh, euh, mooy xadiisu kii bi ibnu bi bi jaar ci xusayn ibnu abdillah hein xusayn ibnu abdillah ibnu ubaydillah ibnu abbas ibnu moom tàllale moom lañ la sànq naan la ci ibnu abbas te baayam ba ba mooy maamam Ubaydullah doomu al Abbaas ibn Abdul Muttalib la <laughs> mooy eh, eh, baayam maamam saxaaba maamaatam saxaaba la mais eh, teewul dëgëru ci wàllu mooy da'if la moom muy Abdillah ibn Ubaydillah mim jaar ci Ikrima boobu imaam nu Maaja daf ko indi ci riwaaye bu gudd gudd gudd boo xam ne moom lu baree bari la wax Euh, léegi euh, nañu yem rek euh, moom côté bi nga xam ne moo concerné li amaana nañ ci ñëw bu ñu ñëw ci wàllu léegi bàmmeel bi nag nan gas gi ban façon bàmmeel lañ defal yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi yooyu yépp am solo mooy fii mu ne loo ci xam rek xamal ne looloo gën waaw fii mu ne moom ñu ngi xoo gis nga loo mooy mbiru yonent bi alayhi salaam bul jàpp lépp loo ci mën a xam-xama waaw tabul gàttañ lu <laughs> voilà al imaam ibnu maaja mu ne haddathana nett nettali nañu nasr ibn ali al jahdami yii kii dinañ ko gis de nasr ibn ali al jahdami al jahdami mooy nasr ibn ali ibn nadr ibn ali ibn sahban al jahdami ah rahmatullah alayhi al azdi al basri moom mii nag eh, eh, kii la woon tamit ngandum sëriñu la wàllu ci wàllu luga tamit waaw ay aljahdami mi nasr ibn ali aljahdami rahmatullahi alayhi mu ne moom moo ko nettali qaala mu ne ambaana Wahb ibn Jarir mu ne ku ma nettali mooy Wahb ibn Jarir ibn Haazim ibn Zayd ibn Abdillah ibn Shujaa al-Azdi wa Abul Abbaas al-Ataki al-Basri al-Jahdami rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa abi muy Wahb ibn Jarir muy Jarir ibn Hazim gis nga ñi ñëpp min rijaal sahih ah ah Allah Allah Wahb ibn uh, Jarir Jarir ibn Hazim rahmatullahi alayhi moom nag moo ne qaala mooy jarir mu ne an Muhammad ibn Ishaq moo jëlee ci Muhammad ibn Ishaq ibn Yasaar ibn Xayyaar muy borom siira bi rahmat borom euh, imaamu ahli siyar yi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii nettali Husayn ibn Abdillah moom lañ la woon sànq mooy Husayn ibn Abdillah ibn Ubaydillah ibn al-Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anil jamii' ah, ah, yaayam Euh, moom mi yaayam Mawlaana Ibn Abbaas moo ko jur waaw Asma bint Abdillah Ibn Abbaas kanta euh, euh, maamam mooy Ubaydillah Ibn Abbaas rahmatullahi moom yudaafu fi al-hadiis an Ikrima mu jële ci Ikrima mawla Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa an Ibn Abbaas léegi nag Eh, euh, léegi nañ ñëw ba fi nga xam ne imaam Ibn Abbas mu ne <laughs> voilà mu ne laqad voilà mu ne laqad léegi mooy xadis bu gudd la ñun côté bi ñu soxlaal fii la ñuy jël dinañ ko jëlaat bu ñuy wax ci wàllu denc gi insha mu ne Mawlana Ibn Abbas mu ne. Euh, laqad ixtalafa almuslimuuna fi lmakaan alladi la waaw mu ne jullit ñi de xam nga xam nga riwaaye bii nii boo seetloo mooy riwaaye bi wuti nag riwaaye bi nga xam ne moom la al imaamu albayhaqiyu rahmatullahi taala alayhi daal di yoon solo te mooy même càllale bi ah même bila la mais ni ko imaam Ibn Maaji indi ak guddaay bi mooy wuute nag bu bi nga xam ne moom la al imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi daal di solo mu ne laqad ixtalafa al muslimuun mu ne jullit ñi dañoo wuute woon fil makaan alladhi yuhfaru la mais yonent ma lay saar saam mais fan ban bërëb lañ koy gasal defal ko bàmmeelam mu ne fa qaala qaa'ilun am ñu ne yudfanu fi masjidi voilà ci jàkkaam jii lañ koy denc ñii wax nii ñëpp ñoom ñi yëpp ay saxaaba lañ <laughs> mais tabbit d'abord bala nga fee nekk di wax mooy xadiis bii nii laysa bi saxiix waaw <laughs> xam nga bu dëgëroon nit mën na ne voilà lii kay day won ne kon kon kon <laughs> jàkka ci bi euh, xabru ci biir jàkka dara newu ci parce que saxaaba yi yow lu xam fuuf léegi bu buñ ñëwee bay joxe hypothèse boobu mooy ne te dàquñ ko parce que dañ ne ko mooy bon riwaay bi euh, que ne loonooloo loolu dafa xaraam dañ ne rek non loolu mooy mais riwaay bi lay sabi sax moo tax loolu du la du du dal moo tax gis nga ba ñuy gis masala boobu gisoo fenn bu ñu indi lii naan voilà ay kii am na ñuy tegtalool yi déedéet parce que bala ngaa tegtaloo dara day dëgër lii nag dëgërul mu ne am ñenn ñu ne yut fanu fii masjide am benn benn camp benn côté bu boo xam ne mbooloo moo am dañ ne ci jàkkaam ji lañ koy denc wa qaala qaa'ilun yudfanu ma ashaabi am ci saxaabaam yi radiyallahu anhu am ñoo xam ne dañ ne non non non non fi ñu koy denc mooy dañ koy denc euh, fi nga xamante ni mooy fi ñu denc saxaabaam yi lañ koy boole mooy baqiya waaw mooy baqi algarqad almeeru waa Medina léegi nee na fa qaala Abu Bakr seydna Abu Bakr ne radiyallahu anhu inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul yàlla li sallallahu alayhi wa yàlla na buur yàlla julli ci moom te sëlmal te muccal ko yaquulu mu naan maa qubida nabiyyun buur yàlla de faatul benn yonent aleyhi salaatu wassalaam illaa dufina xaysu yuqbad illaa dufina xaysu yuqbad lu dul ne denc nañ ko fa nga xam ne fa la ko boroomam daal jëlee qaala fa rafa'u firaasha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alladi tuwuffiya alayhi fa xafaru lahu voilà bi nga xamante ne nii nag ci la Seydina Siddiq wax lool kon nag wax ja jeex na waaw waaw gis nga saxaaba yi même bu dee riwaay bi dëgërul yeneen riwaay yi ñoo ko dëgëral ah ñoo ko dëgëral que ne mbir mi ñoom moom bu wax di am rek mooy daa fekk amuñ ci texte waaye bu texte ñëwee hein bu texte ñëwee jeex na waaw non jeex na mooy bu bu bu alquran ñu ne ah aay bi lii la wax wala yonent bi aleyhi salaatu lii la wax jeex na waaw ku nekk ñii nga naan nañ def lii fee lañ koy suul waaw ci wax yi ne Makka ñii ne baytul maqdis ñii naan Baqiya ñii naan Uhud ñii naan ci minbar bi minbar bi moom mooy ci jàkka ji rek ñii ne fa mu doon taxaw waaye ba nu Siddiq ne ah man de dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne amul benn yonent bu buur yàlla faat jël lu dul ne fañ ko suul mooy fa nga xam ne fa la ko borom bi jële waaw nee na ca saase fa ca saase wu ñu daal bi waaye fa bii nekkul ne ci saase lañ ko def parce que dinañ ñëw ci côté léegi nag bu ñëwee ba ne fii lañ koy denc léegi nag mu des mais ah loolu am métier la ah waaw gas bàmmeel métier la du dangay ñëw rek yor sama pikk ak peel di gas rek ay wakaay leen mooy daa ñoo xam ne dañ leen ko xamee léegi nag mooy nee na après ñu gas foofu la ñu daal di koy denc lii benn wax la benn riwaayat la al imaam abu ya'la rahmatullah alayhi daal na koy solo tamit ci xadiis ibn abbas ba léegi ah waaw léegi nag am na foofu dane sayyidatu aisha foofu dane mooy même mais du ndax ci Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Mulayki ah pare jaar an ibn Abi Mulayka moo tax loolu it wérul ba léegi mooy rek mooy kese li nga xam ne moom lañ doon gis sànq muy al-Mulayki moo tax affaire bi wérul mu ne sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha beneen wàll xam nga gis nañ kii bi léegi mais ci beneen wàll quoi boo xamante ne ni dane ixtalafu fi dafni nabi sallallahu alayhi wa dañoo wute ci denc yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ba après fa qaala abu bakar seydna abu bakar ne man de sami'tu nabiyya dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne laa yuqbadu deese de de euh, mu ne laa yuqbadu duñu duñu faat buur yàlla du jël annabiyu benn yoon illaa fi ahabbil amkinati ilay fii loolu la wax amkina ci euh, riwaaya abu ya'la rahmatullahi alayhi ci bërëb ba nga xam ne moom la gën moom mooy bi mu gën a sopp moom yonent boobule alayhi salaatu wassalaam léegi moo tax kon loolu noonu la kanta boo demee ci ibn abi dunya rahmatullah alayhi boo demee ci al euh, imaam Ibn al-Jawzi indi na ci al mooy téereem boobu ñu la waxoon ci wàllu taarix la ci yoonu Ibn Abi Dunya boo demee ci Tabaqaat Ibn Sa'd daal na ko fay indi. Euh, mu ne foofu noon mu jaar ci Abdul Malik at ah, waaw kay riwaay bii ni baax na waa bii moom baax na mooy euh, bii nii bii baax na riwaay bii masha Allah naam. <laughs> imaam Ibn Sa'd boo ko solo bii moom bii bii bii eh, bii rafet na de ah oui ndax Hisham ibn Abdul Malik at-Tayalisi an Hammad ibn Salama moo tax bii rafet na si bii nii rafet na rafet na rafet na bii moom baax na riwaay bi <laughs> riwaaya bi baax na an Hammaad ibn an Hishaam ibn Urwa an abiihi an Aysata <laughs> voilà radiyallahu taala anha ñu ngi dóoru ñëw nag ci mooy lii nag mooy tax lii moo dëgëral yeneen yépp kene yooyu yépp kon ndekete ah affaire yi kon ah lii koy dëgër na ndekete waaw ah muy riwaaye bi imaam ibn Sa'd mu <laughs> waaw moo ko génn de moo tax ci moom génn na ah, imaam ibn abi dunya moom it ko boo demee ci al muntazam andi na ko foofule ah kon eh, sayyidatuna mu ne kaana bil madinati xafaaraani falamma maata an-nabi sallallahu alayhi wa nadfinu dane eh, dafa nekkoon fi nga xam ne eh, mooy Medina ñaari gaskat mooy gaskatu néew ñuy gas bàmmeeli hein léegi falam na bi bi yonent mi aleyhi salaatu salaam génnee àddina xaalu ñu ne mais ay na ay na nat finu mais fan lañuy denc yonent mi alayhi salaatu salaam fa qaala abu bakar seyna abu bakar ne radiyallahu anhu fil makaani alladhi maata fii ci bërëb bi nga xam ne fa la faatoo foofu lañ koy denc waaw léegi xadiis bi ak continuer na loolu dinañ ci ñëw après kon lii nii mooy li nga xamante ne euh, mooy li ñëw ci wàll wi insha allahu taala kon tey dañuy yem nii ci wàllu kon euh, li jëmoon kon ci wàllu fan lañ koy denc kon Seydina Siddiq alhamdulilah biñ ko xitaam boo xam ne mooy bu wér bi <laughs> muy riwaaya imaam Ibn Sa'd bi jaar ci at-Tayaalisi rahmatullahi alayhi mu daal di koy jële ci Hisham ibn Urwa ah, mu jële ko ci baayam ah, Hammaad ibn moo wax ne ah yonent lii la fii ko mooy bu ne fañ fa mu faatoo foofu lañ koy denc waaw alamu saxaaba wallahi gis nga wuute yëpp lay ñëw wane ne li gaay foog mooy Seydina Siddiq radiyallahu anhu ni mu ginee